lu des al imaamu muslim rahimahullah la ko solo al imaamu muslim wa abul husayn ndax dana muttafaqun alayhi la al imaamu buxaari ak imaamu muslim imaamu muslim rahimahullah mu ngi ko indi moom ci kitaabu zakaat hmm? baabu min maa yaxruju wala maa yuxriju min zahrati dunya ah di ragal tey tiit attention ci li nga xam ne tóor-tóor la ñin ñi bañ cee nekk di ko xëccoo dina ñëw lëkkaale ma buntu bi léegi mais nañ gis ni ko imaamu yan baat la ko imaamu muslim indi après ñu daal di jàll insha allah mu ne wa haddathana yahya ibn yahya al imam muslim abul husayn an-naysaburi rahimahullahu ta'ala mu ne nettal nañu suñu sëriñ bi yahya ibn yahya ibn bakr ibn abd alrahman ibn yahya ibn hammad at-tamimi ah mooy kan an Naysaabuur yi mooy Rayhaanatu Naysaabuur taalib imaamu Maalik rahimahullah moom mii bu imaamu Muslim di moo Muwatta ci moom bokk na mooy sëriñam bi nga xam ne moo la ñoom Qutayba ibn Sa'iid ci ñoom la koy jëlee ak ñooñu kon nag mu ne ma axbaranaa Layth ibn Sa'd mu ne moom Yahya ibn Yahya ki ñu nettali moo al-Layth ibn Sa'd al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi sëriñu waa ahlu Misr waxoon nañ la Medina la dëkkoon xaritu imaamu Malik la woon rahimahullah mais mujj gi dafa toxu dem Misr moom al imaamu Layth di borom xam-xam waa Misr ha mu ne taxawal ma ñëw mën di la beneen beneen càllale man imaamu Muslim wa haddathana Qutayba ibn Sa'id Qutayba mi may waxango Qutayba mi <laughs> moom itam bu léeg-léeg buy jële hadis ci imaamu Maalik ci wa haddathana te hadis bi nettali nañ ko sama beneen sëriñ di Qutayba ibn Sa'id di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani waxoon naa la moom il était qui euh, euh, euh, originaire de al-Balkh madinatu Balx ak Baghlan fële ca af bilaadu Xuraasaan min Afghanistan ak Abu Daawud as-Sijistaani ñoo ñëpp ay afghan lañu woon rahmatullahi alayhi Qutaybatu ibn mu ne wa taqaarabaa fil lafz mu ne sama ñaari sëriñ yi di Yahya ak Qutayba seen ni ñu a hadith yi kaddu yi xaw naa jege mu ne qaala mu ne haddathana kanta suñu sëriñ bële di eh, eh, Yahya ibn Yahya ah, moo dane haddathana laysun ki nga xam ne mooy Qutayba Qutayba mu ne mu ne haddathana dane nettali nañu laysun kële dane akhbarana Yahya ibn Yahya kii ne haddathana imaamu Muslim da doon toppatoo affaire yi ndax dafa am solo de waaw ñun nag du suñu affaire di taxaw ci mel nii mais lu ma imam Muslim di toppatoo affaire yi lu ci ne akhbarana wax kii ne haddathana wala mais mais na jàll quoi ñu ne déet du jàll loolu dafa am borom xam-xamu xadiis yi ak ñoo soxla affaire bi imaamu muslim nag dinañ cee dimbali rahimahullah mu ne haddathana moom la wax Layth fii al xam nga kële da ne haddathana Layth al-Layth ibn Sa'd kii na Layth waxoon naan dañ naan al-Layth dox Layth même personne bi la comme gis nañ ko sànq an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi mu jëla ko Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi al-Madani rahimahullahu ta'ala qala mu ne an Iyad ibn Abdillah ibn Sa'd mu jëla ko ci Iyad ibn Abdillah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ibn al-Harith ibn Habib al-Qurashi al-Amiri al-Hijazi al-Makki ñenn ñi ne non bu Makki ah madani madani la woon rahimahullahu ta'ala annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri gis nañ ko sànq muy Sa'd ibn Malik ibn Sinan nga xam ne baayam keroog Uhud lañ ko faat voilà mooy baayam moo taxoon yonent bi saa saa lu bari bu ko mësoon a gis di ko danaan ko yab na shahid yow doomu shahid bi mooy al imaam Abu Sa'id al-Khudri waxoon nañ la maamam de tudd Khudra moo tax ñu naan ko al-Khudri du Khidri du Khadari du loolu lépp du ci dara Khudra la al-Khudri <laughs> radiyallahu anhu yaqulu man qama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa khataba an-nas fa qala la wallahi ma akhsha alaykum ayyuha an-nas illa ma yukhriju Allahu lakum min zahrati ad-dunya fa qaala rajul ya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayatil xayru bi shar fa samata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saa waaw nee na waa jim laajo yonent bay sa saam dak diir bu yàgg la noppi gis nañ ko fee sànq ci riwaa imaamul Buxaari yu rahimahullah thumma qaala mu ne ko kayfa qulta fii dana koo laa yàgg bi mu toogee lu yàgg daal du koy tontu xam nga wax na le Seydina Abu Sa'id nee na bi ñu waxee loolu am na ñu ne ko yow yow lan moo la dal ah ngay wax ak yonent bay sa saam faale wu la nii nee na ñu xaw koo mere <laughs> nee na xaala nee na yonent waaye saa nag bi mu nee teg ab diir après ma ne ko kayfa qultu mu ne ko loo wax mu ngi ko rafetlu waat xaala qultu nee na ma ne waa ji ne ko ma dama ne ya rasulallah yow ndawal yàlla de ñu ngi gis ne ni booy wax ak koo xam ne yàlla da koo may xam-xam wala la wala boroom xam-xam la nit ku baax la wala yu mel noonu moo ñëw naan moo ah Ibrahima. waaw borom xam-xam bi doo wax li ko yàlla kii yonent Sayyidatu Aisha nee na yonent bi saa salaam moo ñu jàngal ñuy wàcc nit ñi seen place mu ngi ci Sahih Imam Muslim ci introduction bi. umirna te gis nañ ko ci Riyad bi an nunzila an-nasa manazilahum ñun de dañ ñoo digal ñuy wàcc ñi fa leen yàlla teg waaw monsieur le président nee ko monsieur le président lu la wàññi monsieur le député monsieur le député mais naan tan wa yow bay Macky Sall la ñu ma ne yow xam nga ne sori nga jàngaleem yonent bi saa salaam nga jàppoon nga nag ci diine boo ko teg tegoo ko ci dara la wax yonent bi saa salaam ñi gën a tàccoor ñoom Kisra ñoom Kaysar bi mu leen di woo waxu leen mukk wax ju tegginawul min moo bismillahir rahmanir rahim lettre yi ah min muhammadin abdillah wa rasul ila qaysar <laughs> waaw mu tudd borom bi tabaaraka wa taala tàmbalee ci moom ci fees dell jël mën a yën mën a yaatu lettre bii missive bii maa koy bataaxal bii tukkee na ci ki nga xam ne mooy Muhammad rasulullah di ndawul abdullah jaamu yàlla wa di di di ndawal ilaa Kisra ilaa Kisra beneen bi waa Kisra ilaa Qaysar Qaysar azimul rum que dina mag bi ca Romain tañ màggal yow nga bëgg a ñëw ne ci jullit ko ngay royoo ko voilà bu la président bi neexul ma tee mu fiy jóge ba yàlla di ko fi jële waaw du yow parce que neexu la affaire yi day deñ ma ne dara mu def borom bay dogal mënoo ci tus loolu la def kon nag boo bëggee mu gërëm la defal lay xéewal nga nekk jàmm mooy li mu def nangu ko waaw toppal ci dogalum yàlla te gërëm ko waaw fa dara boo mënee soppi nga soppi nga def waaw wax wax waxi tegginul yoon kon nag mu ne kon waa ji ne ko ya rasulallah yow dawal yàlla sa alayhi wasallam ma ne li ma laajoon de mooy ayatil xayru bi sharri est-ce que lu bon lu baax mën naa indi lu bon lu baax man lu baax lu bon mën na ci génne fa qala rasul fa qala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna al xayra la yati illa bi xayr aw xayrun huwa waaw gis nga fii mu ne ko de yiw du indi lu yiw wala tax lu gën yiw googa waaw inna kullama yumbitu ar-rabi'u yaqtulu hawatan aw yulim illa akilata al-khadir akarat hatta idha imtalat khasirataha istaqbalati shamsa faraqat aw balat thumma jarrat fa'adat fakalat faman malan bihaqqihi yubaraku lahu fihi fii na <laughs> ne terme ko waxe ku jël alal ci àqam des na la ci barkeel waa joojee alal joojele waawe manoon yàqul maanan bi ghayri haqqi képp nag ku ko jël te jaarewoo ko fa borom bi ne jaar leen ci nii amee ko lu fa masaluhu ka masali alladhi ya'kulu wa la yashba' moom misaalam mooy kiy lekk te du suur waaw waaw yow yal na la borom bi muccal ngay dajeek nit ku mel noonu bis boo dajeek moom pare na ngir jaay la jaay say maam ak say tubbeek sa lépp ngir moom ay mbiram di dox waaw gis nga bu la mënee utiliser comme benn serpillère sax lay tane wala benn Kleenex benn mouchoir damay i ñandu la ci yow ba kii ba faj ci soxlaam tëmbeel na fële wal iyaadu billah ku mel noonu mooy ku mel nii wal iyaadu billah kon hadis baa ngi nii nii la al imaamaan indi léegi bo daanaka li ci ëpp wax nañu ko léegi sauf que benn affaire mooy lëkkaale mag buntu bi ñu nekk ana ban lien ban rapport la am ak ni imaamul Nawawi tuddee baabu fadli zuhdi fi dunya wal hatti ala taqallul minha wa fadli al faqr waaw chapitre numéro cinquante cinq mais ban ban lien la am dañ naan la bi leen yonent bay saa saam nee na li mu gën ragalal saxaabaan yi ak xeetam ci ginnaaw mooy borom bi ubbil leen xam nga temps yi dañu ñàkkoon gisoon nañ ko <laughs> saxaaba yi dañu ñàkkoon de gisoon nañ gi jataay bi ñu génn waaw bi Seydina Abu Ubayda Amir ibn al Amir ibn Abdillah waxoon naa la al-Jarrah du baay ma maamam la Amir ibn Abdillah ibn al-Jarrah noonu la <laughs> waaw comme ni yonent way saa saam waxoon ana ibn Abdil ana nabiyyu la ken man maay doomu Abdul Muttalib est-ce que digganteem ak Abdul Muttalib alaysa abdullah wa abu si mais mooy maam baay la man nga ñëw di askane sa bopp tudd sa maam tëb sa baay loolu mën na nekk comme yonent way saa sam njëf sayyidina abu ubayda noonu lañ koy kii abu ubayda amir ibn al jarrah amir ibn abdillah ibn al jarrah comme imam ahmad <laughs> ah maa ko boo déglu lu yàgg moom di nga xam ni mu tudd parce que man damay wax baayam dañ naan Ahmad ibn Hanbal al imaam Ahmad ibn Hanbal mais du loolu de loolu dëgg la baax na Ahmad ibn Hanbal Hanbal maamam la mais baay mooy Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal noonu la tudd al imaamu al alam di sëriñu waa ahlu sunnati wal jamaa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ash-Shayba al-Hanzali al-Hanzali al-Baghdadi waaw <laughs> voilà kon <laughs> loolu nay am kii noon noonu la <laughs> kon foofu gisoon nañ seen Abu Ubayda bi muy jëli alal ji jëla ko Bahrayn yonent way saa saa ne ko demal indi ko mu dem jëndi ko saxaaba yi bañ ko déggee dañoo ñëw ci jàkka ji mooy ñeneen ñi nga xam ne ci quartier yu sore lañ dëkkoon ñëw julli ci fajar yonent way saa saa tur na gis leen muñ xam ne alal ji ñëw nañ julli ngir yàlla waaye ñii seen jàkka lañ ñoon jullee seen jàkka ay koñ ya doon ñoon jullee fajar mu tourné gis jàkka ji bees lool <laughs> mu ne leen ndax dañuy xanaa da ngeen a yëg ne Abu Ubayda dafa indi dara ñu ne ko waaw mu ne leen dégg leen <laughs> dégg leen li ngeen bëgg ci alal ji dinaa leen ko jox waaye nag ñu ma leen di tiital dëgg-dëgg ah ah mooy ñu du du ñàkk laay tiit ci yéen waaye mooy ñu ubbil leen mbiru àddina comme niñ ko ubbee leen ñeneen jiitu woon jëm ci xëccoo comme nañu ci xëccoo woon ñoom ñeneen jiitu woon ngeen alku comme ñoom nañ leen nam leen alaka woon waaw kon yonent bi alayhi salaam fii suñu rapport ak gunt bi bu ne inna mimma axaafu alaykum ba'di li ma gën a ragal ci yéen sama gannaaw mooy la borom bi di ubbi maa yuftahu alaykum min zahrati dunya ci tóor tóoru àddina waaw jamono ji ngeen xam ne ñépp leen di xeex jamono yi ngeen xam ne ci ngeen di ubbi dëkk yi ndax bul fàtte ne xandak keroog bi ñuy gas tranchée yonent bi alayhi salaam am na benn xeer kudd bu rëy boo xam ne dafa dañuy gas di gas di gas ba daje gandu maamu xeer boo xam ne saxaaba yi ñu ci dara ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne inni naazil <laughs> mu ne leen may maa ngi maa ngi wàcc jël benn sémmiñ lañ koy wax faas <laughs> waaw yi nga xam ne moom la gore moom la dóore kii yi toj xeer pikk wala mais mais mu dóor benn dóor benn côté bi mu mu mu étincelle benn côté bi toj <laughs> wallahi <laughs> ha mu ne mu ne allahu akbar utiitu mafatih ash-sham <laughs> mu ne allahu akbar waaw yeneen tubaab saa saa moom masoon a bëgg ak saxaaba yi loolu lañ doon wax ñun ñun taa ay ñun ñoom suñu gaaf waay non yooyu wax yooyu suñu tool léeg sax fi ñuy bëgg sax amul njariñ mooy ñu doon ay lamb yeeg yooyu moom duñ fa daj dara quoi mais. <laughs> loolu mooy sunna <laughs> allahu akbar <laughs> waaw mais bu yéemu woon la loo xam ne du noonu allahu akbar loolu wax waaw xanaa nag léegi nag Europe moom allahu akbar ji moom bee moom nga xool foo koy wax boo ko waxee ci bi moom yaakaar naa ne arrêt bi ci tegu moom gaa yëppay génn bàyyi la foofu waaw man nga ko wax ci biir nag waaw allahu akbar kenn du la da diggante sa borom waaw gis nga fitna bu amee tax xoolal kaddu gi nga xam ne moo gën a màgg waxati ko sax gënal ko ci yenn réew yi bien sûr <laughs> Sénégal moom moom loolu pat bii loolu ba <laughs> ba sooroor yi yi yi <laughs> waaw mu ngi noonu kon mu yeneen si ma ne allahu akbar utiitu mafatih Sham jox nañ ma trésor caabi Sham mooy Sham yeneen si ma ne saa saa fii ci Xandaq Abu Sufyaan ak waa Quraysh ak waa Ghatafaan ak yahuudu Xaybar yi di leen di leen di leen sëqatoo encercler leen nar leen ak toy <laughs> doom bennub doom di jege si di ñëw mu ne mu ne jox nañ ma mafaatiixu Shaam loo <laughs> jox nañ ma mafaatiixu Shaam mu dóoraat di leen dóor ne Allahu akbar utiitu mafaatiixa Kisra jox nañ ma li nga xamante ne nii mooy kunuuza Kisra trésor Kisra yi suñu borom teg na ko sama loxo man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te mu ngi fii ñu encercle ko ba keroog amuñ lu ñu lekk yonent way saa da doon takk ci biir bi ay xeer ngir bañ a daanu ci la ko Seydina Jaabir radiyallahu anhu demoon ca kër ga ba mu gisee yonent way saa sam sonn mu ne soxnaam si mais dara amu fi mu ne ko benn gàtt bu wéy nga xam dafa sonn moo fi nekk mu ren ko na ko togg waaw ñu defar ko mu ñëw dànk di yonent bi saa saam ko yonent bi saa saam am na waajal kër ga doo ñëw yonent bi ah, ba pare ne woo nit ñëpp dañ naa jaadu nee na ma tiit rek daw ne Bilaal woo di ñëw mu ne leen jaadu ñu invité naa jaadu nee na damaa tiit ba daw jiite ca kër gi ne si a problème am na mu ne ko lan la mu ne ko mii yonent bi saa saam. gàtt bii nga xam ne cin li da feesu ko sax man xam moom laa ko wax ngir mu ñëw comme li ma la nga waajal ko mais woo na waa ña ña doon liggéey ñépp la woo ca xandax ba soxna si xam nga ne soxna si wute nag soxna yu bari ah. mu ne Jaabir ne ko yow est ce que yaa leen eh, yaa leen wax ñu ñëw mu ne ko doy mu ne ko kan moo ko wax mu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ko moom moo gën a xam li muy wax waaw kon yow doo ci dara bu fi tibb panique bu fi def dara moom bu ñëwee moom ñu leen invité moom dina leen mën a jox même bu dee ñun lu ñu yor jàpp nañ ne lu tuuti la xam nga ñu jot boobu ak gaar ñoor yu bari kon nga xam ne lépp ci talkin la dara du barkeel ku ci tiim dara naan mais lii est dina ñu suur waa doo suur loolu boo ko waxee doo suur mais lii dina yaakaar suur nañu waa nga lekk leen du ngeen suur wallahi du ngeen suur <laughs> waaw yeneen tooy saa saa ba mu ñëwee saxaaba yi la ne nag <laughs> di tànk moo moo doon moo doon yàq ah comme quoi tamit voilà soo doon toog fee rek nekk kilifa ñuy yàq rek yow ngay toog déedéet moom moo tiim ci li di kii ne nag gaa yi <laughs> def leen de ay ay ay ay ay groupe ku ñëw tuddal yàlla te nga dugal sa loxo ngeen lekk ba ku ñëw def noonu ku dem mu tànkaat defalaat gaa yi ba ba ña doon dëgëy foofu mooy arme ba ndax ñoo ñoo war a xeex après ñu ñëpp ñu lekk ba mu jeex affaire yi des mel ni daa dina bari waaw. bi barakatihi yonent bi saa saa barke boobu la ko boroomam defal ci ñam woo wala mooy nit gis nga saaba yi kon niñ doon dund ni mu méttee woon dañ doon toog Seydou Sow ay wax lañ la ko fan yee nee na dañ doon toog ñett kër yonent bi saa saa cin du fa tàkk dañuy këpp cin duñu lekk lu ñu togg ñeneen mii lu ngeen dundee mu ne illal aswadaan ñaar yu ñuul yi mooy lan tàndar mag ndox te du ay keesu tàndar mayu fees tel ku nekk di ci tànn lu la neex mukk ay doom benn ak ñaar ngay lekk guux ci ndox naan ci ndox feccalee ko dem sa yoon moom nga am ci journée bi waaw ñun nag suñu frigo yaa ngi ne fees ah te doo tànn la fa ne <laughs> yi ci ne ñeex nañ la def ay musaa soo masru bàjj lii ci ay jigoo ak ñoomin seen ak lu daq see kaas dina mën a ñàkk sant yàlla ñun ñoo di burux wallahi ñun ñun ah ñun ñoo di traite <laughs> vraiment ay traître lañ <laughs> te lu yàlla yi digle daanaka doon ci xaw a nekk duñ ci xaw a nekk buñ ci nekkee sax duñ ci nekkee nam war ba pare nag ñu autant quoi nekk ñoom dañu rëy jàpp ne fii mu ne ñun la yàllay maye ñoo ci war a ëppale te defuñu fi tas zéro ñun waroon nañu wallahi xam suñu bopp quoi Allahu akbar kon <laughs> yeneen sooy saa saa mu ñëwaatee fii ñu ngi yàgg dama ci affaire <laughs> waaw wow kon mooy lëkkaale bi loolu la quoi mooy euh, yonent bay saa saam nee man li ma leen di tiital mooy tuur tuuru àddina waaw ak taar taaram ndax dafa taaru mooy lii la wax sànk rek képp ku naan neexul da nga koo masut waaw ayoo alal moom baaxut da koo amul kese bon yow nga dang dañu fi ba sonn amoo dara naan da ngaa àddina non yow àddina la dund quoi jéemee amoo dara nga ñëw mujj nag am daa contre moom ku ko am la nga mere ko <laughs> di ko móolu naan alal ñu bari wóorut baaxut ma ne waa yow da loo bàyyi sa waxu caaxaan yi ngay wax <laughs> yow ban ci bëgg am bari na borom benn ko moo la ci moo la ci xéewaleegul rek waaw kon affaire bi loolu mooy lëkkaale bi bon yeneen jàngat yi foog naa jaru ko léegi bon euh, bon xam naa dañuy yem nii parce que bon wala dañ nekk hadis bii moom dañ koy tudd kese ndax gisoon nañ ko bii bu non ci <laughs> gisoon nañ ko nañ la wax léegi fan la ñu ko gisoon kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne hadis numéro quatre cent cinquante neuf ah mu ne wa anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna ad-dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu dunya wattaqu nisaa rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu teg ci kon hadith numéro quatre cent cinquante neuf muy ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent mu ne wa anhu hadith bi mu ngi koy jëlee ci euh, saxaaba bi mu jëlee woon hadith biñ génn léegi muy Seydina Abu Sa'id Sa'id Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna rasulallahi kenn ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallama ah qaala nee na inna dunya tudd nañ ko sànq te bu mel nii gis nañ ko ci hadis bi ñu romb sànq nii mu ne inna dunya yeneen tubaab yi saa saa ne dëgg addina hulwatun dafa neex xadira daal dina tëxa <laughs> ah waaw mooy loo xamante ne nii bu ñor xom ah waaw poire bu ñor xom nga xam ne boo ko dugalee sa gémmiñ la suukar soo xam ne baaxut suukar bu blanc bi di la yàq. naturel neex lool way neex na nëtëx na wert na neex naa gis te boo ko mose mu gën a tee neex mu ne àddina bi nag lool mooy misaalam waaw waaw wa inna allah taala te borom bi nga xam ne nag moo kawe te yéegut mustaxlifakum mustaxlifukum fiha daf leen fee indi nag hmm. ngeen fii wutu woon de de yaakaar ne fii ngay sax mooy daa mooy te inna dunya laysa bi daari qaraara du kërug sax de innama hiya daaru mamarrin waaw wa udur bé kërug romb la waaw gisoon nañ li mu waxoon say na non loolu ci arba'i inna yi la ah eh? kun fi dunya ka annaka gharib waaw ay Mawlana ibn Umar yonentu may saab saab jàpp ci mu ne axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mankibayya fa qaala yaa ghulaam beneen bi amul yaa ghulaam kun fi dunya ka annaka gharib ci beneen riwaaya aw aabiri tariq aw sabil wa ud nafsaka min ashaabil qubuur mais ci euh, arbaina yi àggul foofu dana ko rek dafa téye sama mbagg yi fa qaala mu ne kun fi dunya ka annaka gharib wa kana ibn umar ida amsa la yusbihu yaqulu da doon wax naan ida amsayta la tantadhir as-sabah wa ida asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min eh, hayatika li mawtik voilà c'est loolu la yonent way sax doon jàngal eh, ibn umar boobu sin la woona mu téye ci ay mbaggam yaa ngi imaginer seen bi waaw yonent lay sa saam vraiment moom la ñu yàlla royloo ko waa réewoon yow xale yi waaw koo xam ne moom la ñépp di jëm ci moom di ko seet di ko kii ndax moom la ñu yàlla yónnee nee na mu téye sama ñaari mbagg yi man ibnu umar abdallah <laughs> radiyallahu anhu ne ma kun fi dunya ka annaka gharib loolu nekkal ci àddina bi comme si da nga waxoon naa la lool boo koy wax suñu xale yi léegi nga dégg gaa yi sawaay bàyyi xale bi ngay wax ci ngay dugal ci xalam bi yow yi àllaaxira di tiitloo xale bi sawaay yow attention eh, def ñu nekk fi di cauchemar <laughs> te pourtant xoolal li seytaane def instant bi nii seytaan film d'horreur yooyu nekk ci télé bi ak ak ak bande ay ñoom Harry Potter ñun nan la ñuy def ay sorciers yu rayante ka yooyu ah mais est-ce na boobu est-ce que waa ji nee woon na eh non lii wóoru naa ak xale yii yii non lii dañ di cauchemar di kii di kii waxu ko mais xoolal Iblis ni muy naxe doomu aadama bi léegi nga ñëw di ko wax lii lii lii lu simple yi nekkal ci àddina bi comme si tumuranke nga mooy. comme si étranger nga waxoon naa la ci jataay bële weesu ko ne bu ñu xamoon dëgg-dëgg dinañ xam ne ñun ñëpp gars yi nga xam dañu am national di jàpp titre ñu yor titre de séjour di ne yow àddina bi ñun ñëpp titre de séjour la ñu waaw ko délivré te ku sa bos expiré da lay rey waaw malakul mawti qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum summa moom ila rabbikum turja'un ba muy wax wattaqu yawman turja wattaqu yawman turja'una fihi ila allah wax leen gaa yi ne leen gis nga malakul mawt mooy kii ñëw rey leen ku sa titre de séjour jeex amul renouvelé borom bi du renouvelé kenn ñenn ñi à dix ans la lañ lañ amoon ndekete ñenn ñi cinq ans ñenn ñi quarante ans ñenn ñi cinquante ñenn ñi soixante ñenn ñi soixante dix yeneen tuwaay saa saa nag wax nañ la xadis biñ gisoon fan yële biñ biñ ko tuddoon nee na sama xeet moom ñi fiy dépassé soixante-dix bariwul waaw jëlal ñi ko fiy dépassé ci l'Occident ak ay Japon nga nga nga nga teg leen alhamdulilah teg xeetu yeneen tuwaay ñi des ci àddina bi mais ñu bari ñooy dégg ñuy balbal loo ko rayante ci àddina duñ dépassé soixante ans léegi nga dégg ñu problème waaw mais jàngalul kenn dara quoi. nga rëta ñu am retenu dellu ci seen boroom te xam ne àddina bii day jeex de bés buñ fi defee yenn yi ah fa ñu jëm moom moom leer na ne borom bi dinañu àtte ëllëg taxul kenn yeew wal iyaazu billah illaa man rahima rabbuk lu dul ku sa borom yërëm loolu doy na war kon mu ne kon eh, borom bi day xool kon Seydina Abu Sa'id eh, ibnu Umar mu ne mu ne ko ba pare mu ne ko euh, léegi mu ne ne loolu moo tax moom da doon wax naan euh, moom boo xëyee yow bu da doon joxe conseil te di ko def mooy doxe ko ba pare yow boo xëyee fala tantadiril masa bul xaar li nga xamante ne mooy ngoon ñaa ah. waaw waaye boo bu ngoonee bu ngoonee bul xaar suba mooy jàppal ne pareel pareel pareel yow da war a pareel waaw mooy bu malakul mawti ñëwoon na pare waaw yow nan nga war a mel <laughs> waaw man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaa <laughs> wa man liqaa Allah kariha Allah liqaa ah. la yonent bay saa saa waxoon képp ku sopp dajeek sa borom borom bi dina sopp dajeek yow waaye wa man ku bañ bëggoo liqaa Allah dajeek yàlla ba xam nga ne foofu tus <laughs> te bala ngaa dee mu wan la lu ñaaw la nga dal mu wan la lu ñaaw da xam ne moo lay xaar <laughs> nga bañ a moom <laughs> borom bi du bëgg dajeeg yow waaw moo tax ñooñu inna kitaabal fujjaari moom la fii sijjiin moo tax borom bi du leen du du du du yéegal seen ruux asamaan jamais comme niñ ko fi tuddoon ci hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te sijjiin lañ koy yóbbu fa gën a fa lañ koy yóbbu muy xeeñ di pétrifié foofu rek kon mu ne kon Seydina Omar doon wax naan boo xëyee. boo gontee bul xaar suba waaye boo euh, suba jotee bul xaar ngoon wax xuus te na nga jël ci sa santé ngir sa feebar mooy la lépp loo xam ne bu la yàlla mayee santé bu fi nekk naan noo man am naa jot di palaane rek di zappé rek <laughs> di def ay caaxaan kese fàtte sa borom profiter da nga war a profiter ñaata yoon ñaata ñu la gënoon ëppoon santé la borom bi teg wopp woo xam ne tax na mënatuñ dara ñu ngi ci hôpitaux yi mu ne kon nag jëlal ci sa santé bi nga am sa wér-gu-yaram gaawal def ko mbay mu lay yóbbu ci sa borom balaa feebar di ñëw dootoo man la nga manoon te yàlla daq fay retraite de <laughs> gisoon nañ ko fi <laughs> yonent koo xamante ne doon jëf dara ba màgget ba kii borom bi da koy fay comme si ku wér <laughs> kuy kuy jaamu yàlla nii ba wér ba feebar borom bi da lay fay comme si ku wéroon di ko def waaw Allahu akbar yow fii moom retraite yi lan la kenn doo retraite ñu lay jox comme ni ñuy jox salarié bi mukk yow dañ la koy dégrader gaa yi ñenn ñi ñu gën a baax lay soixante pour cent ñu jàpp ne ah ça va ça am na ñoo xam trente pour cent lañ leen jox de leur salaire borom bi nag ma ne lu toll noonu wa ziyaada la lay jox la am te da ngaa feebar cloué au lit wala mu lay jox comme si ba nga wéree di ko def waaw. <laughs> mu ne kon xuz min sihhatika li maradik wa min hayatika li mawtik sa dund bi gaaw a profité ci balaa dee di ñëw ndax bu dee ñëwee sa jeex na jeex na tawiyati suhuf dañuy lem téere jëf yi jeex ne wa inna allaha taala te boroom bi nga xam ne mooy kawetu mustaxlifakum fiiha daf leen a indi di leen fi wutu woon te gisoon nañ ci jotaay bii weesu waxoon nañ ko da leen a indi kaw suuf ay génération lañ waaw fii ma toog di wax bu dee ne kenn masu fee dëkk it am na ñoo xam ne ñoo dëkkoon gox bi ma ne woon waxoon naa la ñi doon dund ci kaw suuf en mille huit cent en France en tout cas au Sénégal ku doon koo xam ne mille huit cent zéro zéro ci atum Grégoire fekkoon na ko fi amul kenn ci ñoom koo xamante ne nii mu ngi dund ba tey amut waaw ay génération borom moo leen indi ngeen di wutu wonte fii haa ci àddina fa yanzura bu ko defee mu xool kay fa taamalul ana nan ngeen di jëf de fattaqu dunya kon nag ragal leen àddina mooy tandiku leen àddina wattaqu nisaa te mooy tandiku jigéen ñi ah, ña nga xam ne ñooñu sàggan ñi ndax ñoom habaa'ilu shaytaan lañu waaw képp ko sàggan ci jigéen ñi xamal ne mbaalu buumi shaytaane lañu waaw loolu mooy ñi sàggan waaw mooy ñi sàggan waaw léegi nag di nekk ci dépravation des mœurs fàtte seen borom amuñu benn kersa seen yoon newu ci waaw ñooñu buumi seytaane lañ yoo xam ne moom lay lonke gaa yi perche yi muy tendre ñi nga xamante ne ñooy nit ñi mooy góor ñi nga xamante ne ñooy jéem dara kantaa ñi jéemul dara moom am na leen ci poosam bu yàgg moom iblis waaw hadis bii mu ne rawaaw soloo na ko muslim al imam muslim rombon na hadis numéro soixante-dix fay <laughs> fa lañ ko gisoon nga tax lii ñu ci wax sax daanaka xanaa moom jaru ko woon mooy baabun fi taqwa mooy buntu numéro six garab numéro six chapitre numéro six hadith euh, soixante dix ba mu ne woon as-saani ndax fal awwal amoon na fa as-saani an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani Israil